Euh, ki euh, Maqil ibn Yasar nga xam ne même xew-xew bu mel nii da koo dal ak Seydina ak ki nga xam ne mooy kàccoor bu mag gi boobu Ziyad ibn euh, kii maanaam kii Ubaydillah ibn Ziyad waaw moo al-Hasan ibn al-Basri rahimahullahu moom moo ko nettali waaw moom moo ko nettali mu ne moom Seydina al-Hasan ibn Yasar mu ne aada Ubaydillah ibn Ziyad bii dana Ubaydillah dafa ñëw seet si kan Maqil ibn Yasar saxaaba bu mag boobu di Maqil ibn Yasar al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu Abul Yasar ah fii maradihi alladhi mata fii ci feebaram bi nga xam ne Seydina Maqil ci la gaañu fa qaala Maqil bi Ubaydillah ñëwee seet si ko gouverneur Basra mu ne ko Maqil ne ko inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam law alimtu anna li fi anna li hayatan ma haddathtuk inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamuutu yawma yamuutu wa huwa ghaashun li ra'iyyatihi illaa harrama Allahu alayhi al-janna Allah hu wala suñu réew yi wallahi war nañoo seedaat seen bopp quoi fal leen ma fal leen ma ji te buñ la falee nga trahir gars yi <laughs> te ni jullit nga yow tey nga am problème waaw tey rek nga ne ngay ngay ngay waaj am problème mu ne Ubaydillah ne ko man de dama lay nettali man maqil benn xadis jàngal la benn xadis boo xam ne ci yonent bi alay saasaam laa ko ndawal yàlla laa ko dégg bu ma xamoon ne desanaam dund duma la ko woon wax ndax bu ko waxoon mooy xam na ne bu ko waxoon fekk nekk woon ci feebar waa ji man na koo rey parce que da doon rek sa faaku dinaa la woon da doon rayaate kenn du ko ne sa bët bi xonq na réew la defoon impoli waaw léegi nag mu a ko bu ma xamoon ne desanaat dund comme que maa ngi feebar te sama feebar gii moom ci laa yàpp naa ne ci laa génnaat bi moo tax garaawul ma wax la loo xam ne dégg naa ko mu dé dégg sama lo sama dox bu ma xamoon ne desanaat dund du ma la ko wax man de maa dégg ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu ne amul koy ak ndénkaane mooy jaamam yii mu am ñum la jox moo xam gouverneur nga wala monsieur le maire nga wala monsieur le préfet nga wala monsieur le député kii nga président nga yu mel noonu jiite la wala ab chef de famille nga wala chef de district am lu la borom bi jiital ci ci ci xeet yi yamuutu waaja faatu kookee faatu yow ma yamuutu bis ba muy faatu woowu tawam xaas yi mu doon tricher li mooy tegu leen ci yoon waaw. di leen di leen teg ci ay fitna waaye la nga xam ne mooy alal ji ñu bokk moom mu jël waxuma la bu kenn jaawal moo ko tay te xam nañ ne worof bu nee waa ji daa jaawale poosam mooy ironie la ñëpp xam nañ ne jublu ci lool mais man même moo boobu bëgguma ga bëgguma di ko utiliser ay jaaw non mooy moo ko tay jël gëlëg jëlu keesam bi ah, ci duy bàyyi gafakaak réew mi mooy pochetu réew moom ab ab ab maal ab gaal la yor valise di ci dul xaalis fàtte pochette réew bu poche réew bu ndaw la ko utal la ko war a dem sax xañ da koy xañ di ko def ci gandum valise bi mu yor mu ne yonente sa sam nee na waa ji def loolu bés ba nga xamante ne nii moom lay génn àddina <laughs> lu dul ne kooku moom day dugg sax moom borom bi dina ko xaraamal li nga xam ne mooy aljana waaw borom xam-xam yi nag dañ naan yii nii mooy bu dee ne daa daganal ne waa yow loolu dagan na ah, le fait que may jël seen alal yi di leen di leen nax di jël seen alal yi di leen forcer par force ci lu xaram kooku moom ne dagan na malgré ñu ne ko yàlla yow yàlla li mu bottal mooy way ma sama yoon nawu ci kooku moom ñépp d'accord ne kooku moom kii bu doy kii bu duggee safara lay dugg te du fa génn parce que dane borom bi hein li mu wax maa tay te amul sax loolu amul kooku moom lii wa koy dal waaw bu ko daganalee waaw kantaanam bu dee daganalu ko boppam waaye daal ak kàccoortee ma tax mu koy def ah ak nekk euh, nuuram ciy bàkkaar kooku mooy du dugg ci àjjana ànd ak ñam doon kii de te dugg ñu njëkk ña mukk du fa dugg première dugg de dina jaar feneen borom bi mën na koo jaaral safara mu jaar fa lakk ba pare waaw wala boobu mu teg ko euh, euh, xisaab bu tar boo xam ne ñépp dinañ dugg àjjana moom mu des def fa ay coono yu baree baree baree baree baree baree baree waaw waaw doora doora dooru mën a jàll àjjana bu dee doora dem waaw Allahu akbar ndax am na beneen jour boo xam ne am na riwaay boo xam ne dafa ñëw Seydina Abdullah ibn Mughaffal ci boppam waaw boobu moom moo dem mais eh, eh, ndax kii dane Seydina Al-Hasan ibn Euh, hadis boobu riwaay boobu imaamu Tabaraani moo ko solo Seydina euh, euh, al-Hasan al-Basri mu ne lamma qadima alaynaa Ubaydullah ibn Ziyad amiran amarahu alaynaa Muawiya ghulaaman safiihan yasfiku ad-dimaa safkan shadiidan wa fiinaa Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani fa dakhala alayhi zaata yawm fa qaala lahu intahi ammaa araaka tasna'u fa qaala lahu wa maa anta wa zaaka qaala thumma xaraja ila almasjidi fa qulna lahu maa kunta tasna'u bi kalaami haadha as-safiih ala ru'uusi an-naas fa qaala innahu kaana 'indii 'ilmun fa ahbabtu an laa amuuta hattaa aquula bihi ala ru'uusi an-naas thumma qaala famaa labitha an marida maradahu alladhii tuwuffiya fiihi waaw waaw ndax hadith lu mel nii dafa dal saxaaba yu Maqilu ibn Yasaar dal na ko ak kàccoor bi Ubaydillah A'iz ibn Amr daw na ko moom lañ gis moom lañ nekk euh, euh, di gis xadiisam nii ci euh, Riyaadu Saalihiin moom itam dal na ko ak kàccoor bu mag bi ki nga xamante ni mooy Ubaydillah waaye naka noonu kii nu mu tudd Seydina Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani ñoom ñëpp ci Muzayna lañ bokkoon waaw moom itam loolu dal na ko kàccoor bu mag bi waaw mu Ubaydillah moor imaamu Tabaraani dafa soloo ne <laughs> dafa dikkal Ubaydillah moom Seydina Abdallah ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne Seydina Hasanul Basri mu ne bi nga xamante ne ci la Ubaydillah daal di dégmal ci ñun nekk amir ci Basra kan moo ko defoon mu nekk amir ambarahu alayna Muawiya Seydina Muawiya mooy bi bàyyam génne àddina Ziyaad ñu la waxoon doom jala fa teg à l'âge de vingt-deux ans à l'an cinquante cinq mu nekk fa le gouverneur lan la nee woon mu ne xulaaman Seydina euh, Al-Hasan al-Basri mu ne jeune la woon booy la woon jeune la woon safihan boo xam ne dafa dese mooy benn xel amu koon dafa ñàkkum xel jàpp te ñu meloon dañuy jàpp ñoo gën a muus ñëpp dëgër bopp du ñu faale kenn di doxe seen bakkan te ku laal ñu mate la ku laal ñu réprimer la mu ne safihan waaw nekk koo xamante ne ni dafa manque wis yag fi ku tuur deret yi saf kan sharidan mii tuur ku jiggi dayo la doon rey nii mu ne wa fii naa Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani te nekkoon na ci ñun ñun waa Basra ci saxaaba yi parmi saxaaba yi fa ne woon Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu al-Muzani fa daxala alayhi zaata yawm lu dugg ci moom benn bés ci Ubaydillah li lëm day recensé ak ak ak toskareem ak tamit ñàkk jaram ak yu bon yi nga xam ne moo loonoon def mu ne zaata yawm benn bés mu dem seeti ko fa qaala lahu mu ne ko intahi amma araka tasna mu yaay biir ko mu yar amru bil ma'ruf nahyi anil munkar tere lu dul noonu mu ne ko intahi ah arrêté ci li nga xam ne moom laa gis nga koy def away laa la la ko wa ma anta wadat ne ko yow lu ci sa yoon ah, lu ci sa yoon Seydina al basri nee na ginnaaw gi Seydina Abdallah ibn Mughaffal génn ci jàkka ji yéen yu ñëwee ci jàkka ji ñu ne ko mais looy dem di wax ma kunta tasna bi kalaami hada safihi ala ru'usin nas looy dem di wax nit ki kii ku dese kii ci kanamu ñépp mu lay jànni nii ci biir nit ñi munu woon bàyyi noonu rek fa qaala te leer na man Abdallah ibn Mughaffal mooy ciy teggin la ko def gis nga wax kii teggin ta tax loolu mooy di am wéy mu yuuxu ko ne ko mais looy def di wax ak kii ci biir bi di nit ñi fa qaala sayna Abdullah ibn Mughaffal ne nag man de innahu kaana indi ind dama newoon ci man xam-xam ma nag du ma faatu mukk wax ko ci kanamu nit ñoo xam ne lii la moo war a deme nii waaw mooy xadiis bi ndax rek ne dañ ko gis ci buntu yi ñëw kenante way ka saam ne jihaad yokk na ci jihaad yi dina ma mag waxu dëgg ci kanamu euh, njiit boo xam ne ab tooñkat la waaw ab ku dégg topp ku dégg dépasser les bornes la peccoor waaw nee na hein quelque bés lañ ci teg mu feebar moom Seydina Abdallah ibn Mughaffal moo ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anhu daal di génn àddina léegi nag Ziyad ñëw di ko di ko di ko seet ba mu feebaree quoi Ubaydillah boobu afwan Ubaydillah ñëw di ko seet mu wax ko comme li nga xam ne moom la Maqil ibn Yasar loolu moo tax ñenn ñi ne hadith bi est-ce que kan la ci ñoom ñett dañ naan la ñoom ñépp la waaw ñoom ñépp la waaw ñoom ñépp na Seydina Aïs ibn Amr dal na Seydina Maqil ibn Yasar dal na Seydina Abdullah ibn Mughaffal ku ci nekk ci ñoom dem nga wax ak ñoom ci njekk ci euh, Ubaydillah waaye mu bañ lu dul kàccoorteem ak waxi eh, ñàkk teggin yi nga xam ne moom la wax Ubaydillah nii nag kon ci kaw noonu jeexal nañu affaire bi eh, que ne hadith bi eh, li ñuy lëkkaale bunt bi leer na mooy digle lu baax gis lu bon wala tere lu bon boog ak làmmiñ ak ci teggin ci koo xam ne njiit la waaye foog ngeen koy wax dëgg ak i teggin comme ni nga xam ne noonu la Seydina Aïs def ak la ci dégg waaye teewul mu wax waxu euh, teraanga waxu waxu tegginu yoo xam ne moom li ko def wàcce li ko war a wàcc na ko wax na li mu li mu war a wax léegi waa ji dégg naan déggul amul obligation de résultat léegi nag ñu ñëw nag ci laa bala ñoo pare kaccorte yi nga xam ne moom la ne woon lenn rek xam nga Ubaydillah mi Ubaydillah xam nga laa cinquante cinq la nekk gouverneur Seydina Muawiya bi mu génnee àddina yi Yazid doom di ñëw Yazid ibn Muawiya nekk xalif l'an soixante yooyu mu bàyyi ko fa ba pare mu def fa yu ñaaw moom nii mooy moo moom mooy commanditaire ñi rey Seydina al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu Ubaydillah bii la waaw moom mii jiitaloon ki nga xam ne mooy doomu Seydina Sa'd ibn Abi Umar wal iyaadu billah waaw ko arme ngir mu dem dal ci Seydina al-Husayn ibn Ali sibtu Rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala an Seydina al-Husayn gisoon nañ ko ci euh, siira bi leeraloon nañ ko yaataloon nañ ko ci nañ ko sax Berlin ñoom moom mm, rayhaanatu Rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moom ak magam Seydina Hasan ah ñu tuddoo ko euh, euh, mooy surtout yonent bi alayhi salaatu wassalaam def nañ ko dagg nañ ko def ko ci tarjama yi mu ci archive al Hasan ak al Husayn ah sitta rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam Ubaydillah mii nag moom moo commanditaire moom mooy commanditaire rey gi nga xamante ni moom lañ ko rey moom lañ rey ndax moo dugaloon Omar ibn Saad ibn Abi Waqqas waaw Omar ibn Saad la joxoon armée ne ngir mu dal ci kaw Seydina Al Xuseyn waaw ba niñ ko faate moom ak euh, euh, euh, ñu yées ne hmm? ñu yées ñam àndaloon foofu fële ca Kuufa waaw waaw ndax moo jiite nañ ko boole doon Kuufa ak Basra waaw muy def lu ko neex dégg na Seydina euh, euh, non seulement Maqil euh, kii Muslim ibn Aqil ñu daal di koy faat radiyallahu ta'ala an Ali Aqil frère Seydina al al al grand frère Seydina Ali doom ji Muslim mi Seydina al-Husayn yónni woon ngir mu dem bi ko waa Iraq bi bind ay këyit yu bari naan ko ñëwal ci ñun ay lettres yu bari waaw dinañ la jàppale ndax moom bi Seydina Muawiya génne àddina dana d'accordul moom ak ñoom Seydina Abdallah ibn Zubayr ak ñeneen ñoom dañu gis ne non a waru la nekk xalifa il n'est pas digne d'être khalife des musulmans Seydina Abu Ali ñépp ci d'accord parce que Seydina al-Hasan di mag ji radiyallahu anhu moom moo dindi bosam ñoo jël mbir mi jox waaw ba pare jël d'abord Seydina Ali yi neewoon Irak yépp yóbbu leen Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam don gis ne moom doom ji la fiy dekk waxtaan ceeg yenn saxaaba yi kilifa yu nekk Sham am nit ci d'accord waaw am ñoo xam ne d'accord ci doon Seydina Al-Husayn moom d'accord ci woon parce que Yazid Yazid man Seydina Abdallah ibn moom mu nekk Makka Seydina Al-Husayn jóge Medina dem Makka foofu après comme que waa Quraysh ñu ngi ko waa Irak ñu ngi ko doon yónnee leet ñu jël leet yooyu nag dajale ah, ngir dem fekk leen fa dinañ la jàppale te foofu Ubaydillah mooy taa euh, yooyu sax Ubaydillah ne woon bu fa woon Ubaydillah xam nga Basra la ne comme ni ñu wax mais kii moo fa ne woon Seydina waaw mais gars yi dañ ne dañ ko fa jëlee quoi waaw parce que ne gars yi dañu ñëw ne yow yow gars yi ñu ngi fiy def sédition waaw ñu ngi fii naan dañ bëgg jaayanteeg beneen xalifa yow dafoo dara moo ne ma ne man deret yonent lay sax saa yonent lay du laal xalaat ma du ma leen sax loolu moom. maay monsieur le gouverneur man euh, euh, euh, kii am <laughs> Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu man moom gaa yi jële ko fu mu <laughs> ca lañ doxe nag Ubaydillah ci la ko Yazid doxalee Kufa ne ko jëlal Kufa yorale Kufa nga lijjantil ma dossier boobu moo tax ñoom ñett Yazid Ubaydillah Umar ibn Sa'd ah ñoom ku ci nekk ci ñoom ku ci ci ñoom ñooy les principaux responsables ci ray Seydina al Husayn waaw même bu dee ne Yazid xaw naa sori tuuti parce que Yazid moom saam la ne woon surtout gouverneur bi ñu fi ndax boo falee di tamit maroo fal ni muy Yazid tojaa nga ñu naan boo ci dara alors que xamoon na brutalité moo tax mu ne ko jëlal foofu parce que ngir mën a réprimer gars yi ñi mu dégg ci ñu naan euh, Kuufa ñu nga fa di dajaloo ci yenn kër Eh, di di di di di ngir eh, samp Seydina Al-Husayn ibn Ali alors que mooy dañuy contester sama nguur naa fa teg koo xam ne dina leen mate dina leen dam mu ñoom ñëpp mu ñu Ubaydillah waaw waaw waaw kon loolu la def moom ñoom Ibn Dil Jawshan tàccoor yu mag yi nga xam ne moo faatoon Seydina Al-Husayn àndoon ak Umar ibn Sa'd ba niñ ko faate ba pare yem ci tàccoor dañuy def ñu dagg baatam indil ko Yazid kii nu euh, euh, ca ca ca xam ne mooy bu doon tey bu doon préfet naan préfecture gouverneur gouvernorat fii muy nekk waaw indil ko mu mu mu ciy teg bantam ak yooyu moo doon gis nga waajoon moo taxit quelques années lañ ci teg quelques années lañ ci teg wallahi borom bi qasamahu Allah qasamahu Allah borom bi def ñu dog baatam en l'an soixante-sept boppam bi lañ lañ lañ daj teg na le comme ni mu def Seydina al-Husayn dagg baat dagg lu baat bi ñëw ñu jox ko ci palais bi mu koy ci gouvernement mu ñuy teg baat moom noonu lañ ko def Allahu akbar Allahu akbar moo tax bañ indee boppam yi après dañoo dagg boppam yónnee ko Makka yónnee ko ci kii yi kay ay jaan ñu teg bopp yiñ faatoon ñoom ci ñoom ñëpp ay jaan bi génn ci ci ci jaan bi ñëw foofu de bàyyi fi bopp yëpp dugg ci bakkanu bopp Ubaydillah ñu def noonu ay yoon yoon lool di xew wal iyaadu billah moo tax amul kenn ku laal ci dereetu Seydina al-Husayn lu dul ne borom bi alak na la radiyallahu ta'ala an Seydina al-Husayn wa arda waaw kon Ubaydillah ay kaccooram waaw da doon ñëw do par gars yi dafa jëloon koo fa tiitoon daw ñëwaat bëgg récupérer waat kii bi gars fa lañ ko reyee waaw Allahu akbar Ibrahim ibn al-Ashtar ko moo ko alal waaw ñu rey ko dag dog moom it dañoo dog baat bi waaw dañoo dog baat bi ñoom Ibn Jawsan mi mi nga xam ne moo def mbir moom ci boppam ca terrain de bataille moom itam dañ koo qasamahullah wal iyaazu billah gis nga façon yooyu moo tax léegi pour jeexal gis nga boo gisee gaa yi naan la bul foog ne dara xel mooy gaa yi ñoom gaaraaw lañ def te ñu ko def mooy saxaaba yonent way sas la saxaaba yonent way sas am la gaa yi doon rey xooloo Ubaydillah li muy wax nii waxuma la wax mais day rey ñaar la waaw waaw moo ne woon gaa yi bu al Husayn bu mu dugg ci dëkk bi te moom ay ay ay ay ay check point ba pare ñun yégée ne aksi na Karbala bu yónnee ki nga xam ne moo Umar ibn Sa'd alayhi min allah ma yastahiq mu ànd fa kaccoor yu mag ba ni ñuy faati Sayyidina al-Husayn shahidu Karbala radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw Ubaydillah defi tojaangeen yu réeréere ak i mbokkam ndax dañ ko koy jàppale gis nga nii la meloon moo tax Seydina Hasan al-Basri nee ñu ne euh, Seydina Abdullah ibn Mughaffal mais looy def ci kii nga xam ne xel mi daal moo tax lu ne biñ ko mu nekk gulaaman ab gone waaw mu nekk gouverneur doye di te seetloo mooy noonu lañuy ñuy seen pouvoir pour ñoom il faut nga rey tuural deret yu bari ngir mën a mate gaa ngir man a moom nit ñi bu ko defee gaa yi tiit la waaye loolu waaw qui règne par l'épée périra par l'épée waaw kamaa tu kamaa tadinu tunaan loolu yonent bi saa salam wax de gis nga li nga leble moom lañ lay fay al jazaa'u min jinsil amal gis nga li lay fay day day proportionnel rek comme la nga jëf lu mel noonu lañ lay fay waaw nekk fi yor parce que yow lañ fal wala yaa fi nekk di jaay jaay doole yaay paa bi yaa yor kër gi njaboot ju ku yëngu nga rëq ndiggam dóor xale yi noonu jot waay ja sa soxna ñemewu la wax kenn ñemewu ku ci wax sax nga mbéj waaw wallahi boo tuubul wallahi xaw ma kuy fekke sax dee yow wallahi bu ko fekkee na wax <laughs> wallahi rew sax dee du rafet tudda comme ni nga leble loo ma yay nekkal di rey nit ñi yaa yor l'armée la police la gendarmerie les bras cassés ngay rey nit ñi continuer la fet continuer la fet wallahi borom bi dina la def boo tuugul génn ci loolu borom bi dina la def ni nga def gaayoo dee bu ñàkk solo lay dee même bu dee sa kaw lal déegu ñàkk solo ngay dee waaw da ngay ba yow doo doo bëgg ci dund dara façon métti bu ne diñ ko souffrir bala ngaa dee ala enjurine nef waaw way di dañoo cox bopp bi dog ko def ñu def dajale ay boppu ñox àntaloo ñëpp dog leen comme def Seydina Al Husayn wallahi ko ni jaan benn jaanu ñàngóor a jóge nee di fufile di romb ci bopp yi njab ba ñëw ci bopp Ubaydullah dugg ci bakkat bi waaw gaa yi waat jaan bi ba pare mu def ñu ñu sindi bopp yi tegaat jaan bi jóge waat ne ay miraaran la ko def mu nekk ibratan liman yattara lool nag daa war a nekk loo xamante ne borom bi daa def yooyu yépp ngir képp koo xamante ne yow la borom bi li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rek képp koo xam ne yàlla teg na ci yow nga jiite dara ci xeeti yonent bi alayhi salaam ci nit ñi ba pare nga xaas leen nekk xaasil di leen wor di leen trahir la taxoon ñu fal la ba nga faloo nga ci simmeeku gaa yi naan xanaa kay du diw lañ faloo ay discours dem bëgg ya baar leen baar dàq baar ñépp te yàlla soxlawul yoon ndax lépp li xew démb li xew tay ak li xew suba lépp ci kanamam la benn la amul léewa gën a yàgg ak liiwa gën a bees lee suba lépp benn yoon la xew ci moom xew na jeex na waaw nga xanaa du diw mii moo doon wax yii xanaa diw moo dul wax alors que huwa huwa moom la wallahi moom la na continuer haa na ko nag ku neex ci kuñ naanu imaam laa sëriñ laaj ku baax laaj ku kii jay di ko kiiwal moom moom di ko def bu dee ku luy ji xam-xam la saw fa yàq kooku it borom bi dina di dina ko xëndikam wal iyaazu billah waaw waaw gis nga saxaaba yi lii ñu taxaw woon ku ci nekk ñëw nga ci waaju mel noonu wax ak moom ci liñ ko mane waaw day naa maak yi xamoon na ne ça ne sert à waaj yi mais man feebaree ah mu ne man nag dinaa la ko wax te bu ma desal loolu dundul ma la ko wax am na ci benn droit mu naa ko mënoo ma ko wonoon avant mu ne ko dara laa la waxul mais est da koo jëfe sax ah est da koo jëfe ko kon waxam jooju waxu caaxaan la waaw waxu caaxaan la naan ko lu tax alhamdulillah hein lu tax dooñu ko wax te imaamul Hasanul Basri bu dee Makka mi da koo fekke parce que ren dañoo koo dikkal doon ko seet si bi mu feebaree fa daxala Ubaydullah fa qaala lahu Ma'qil uhaddithuka hadithan sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wasallam ma min wali yali ra'iyatan min al-muslimin fa yamutu wa huwa ghashun lahum illa harrama Allahu alayhi al-janna Allah nee na ñun Hasanul Basri nee na ñun ñoo ñëw doon ko seet si bi ñu fa newee noonu rek rek Ubaydullah aksi Allahu akbar waaw bi la leen a jiite jox leen teraanga la war a doon ci nit ñépp mu tànn la ci nga jiite dara ci xeet yonent bi alayhi salaatu salaam da ko ci war a sant kul foofu teg sa loxo waroo fexe ba di ci ñaaw léegi yow defoo ko laay biiroo leen ba contraire bi ngay def dëkk ci noonu ba dee <laughs> koo koo yelloo borom mi mbugal ko bu ko jéggalul da mbugal waaw waaw kon nag mu ngi doon nag ah façon yii nag ay njàngat la waaw waaw ay njàngat la pour képp koo xam ne am na lu borom bi teg sa loxo nga jiite ko te bul xeeb dara nga. jàpp booy yi di leen cam ay yar ci loo xam ne te boo ko fenn bon xol kese ab maître coranique nga wala maître à l'école lu nekk ngay teg nit ñi di fitna yow borom bi loolu la la sàmmloo kullukum ra wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati képp kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te sàmm bu nekk dinañ ko laaj nañ ko sàmmloo est-ce que na ko ni nga xam ne loolu la ko borom bi gërëme pas moom ni mu ko jàppe ak ni mu ko jàppe di def di tay tay waaw teg ko rek walla nguur da am dañ koo war a moytu walla moom nguur walla xeer la yéen ñi nga xam ne ñoom lay jiite nen la kabit loolu dëgg rek waxi caaxaan la fan nguur nekk xeer léegi ñu muy jiite nen la du dëgg walla mu war a nooy seen kanam nekk ko xoolal Seydina Umar ibn mu ne moom xaraamal na ci boppam lekk yàpp jeex na dañ ko Seydina Omar taay dañ ko doon gis di ko yërëm wallaay dañ ko yërëm dañu naan mais sa kii kii bu moytuwul bu moytuwul ah, gis nga crise bii jullit ñi nekk famine bii ñu nekk bekkoor bii bu bala moo jeex bu moytu day faatu tellement dañ koy gis xam ne dëkkoo ñitteel muy wër bi fut nag lay faje crise bii jullit ñi nekk mu ne waa këram yàq jeex na ba jullit ñi delluwaat na seen dund meloon ma commencé koo mën a lekkaat danga ko waxee tay gaa yi les faux là la saa c'est démago c'est démago defal waaw man ñoo gën a yées ñépp booy wax loo wax ne def leen ñoo moom bu leen leen tuuti bëgg nañ gaa yi di def ay petites économies fu nekk ci réew mi te pas ñoom seen salaire baax na bu ñuy ñëw di ko yokk naan parce que woo il faut aligner les salaires sur ce euh, euh, le salaire du président sur celui du premier ministre yëfi caaxaan yooyu waaw parce que le président gagne deux millions alors que le premier ministre six millions ah il faut aligner yow yow yaa yées lu tax abese woo premier ministre nga waroon a wàññi de six millions ci réewu mel ni Sénégal wala réewu mel ni France koy doyee lu koy doyee dégg nit te du ci jël dara presque salaire lépp moom état bee ko yor fajoom naanam lekkam voyage tukkeem lépp même ay prévisions état ne la waa ji 4 millions lañ koy fay yow nga ñëw amoo dara loo def wàññi woon nga ne yow dangay ngay sa salaire woon tolloo moom yow xam ne ne yaa ngi wor xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono joo xam ne gaa yi mënuñoo faj ñu ngi dee ci hôpitaux yi comme ay weñ ku feebar sax. yow tiit li ngay tiit buñ la dee hôpital sax war rek rey na doon na la crise cardiaque wal iyaadu billah moo tax mu yées ni waaw moo tax <laughs> kii ima kii numtula bi mu naan <laughs> rahimahullah muy naan Ubaydillah chi chien yi amul benn chien boo xam ne fa euh, dund na lu dul ne jàpp na ne ak dundam baa neex foog mu rëbb Ubaydillah ak ku mel Ubaydillah mooy gaa yi yooyu ndax ñoo rey seen alxosé <laughs> mu ne kantaa ñun ah waa ahlu sunna luñ fi nekk di ko rëbb nag luñ àgg ci rëbb ko waaye dañ koo bañ te yàlla tax dañ koo bañ naa wax bañ moo tax mu doon wax ci xajjaay Hajjaj ibn Yusuf xam nga moom ci même façon yi la Hajjaj après juste après Ubaydullah euh, euh, euh, moom après Hajjaj ñëw Hajjaj yi moom ay sa ay saxaaba yu bari la rek waaw ay saxaaba yu bari Allahu akbar les décennies wal iyaazu billah mu ne mu ne mu ne moom al imaamu kii <laughs> wax naa turam léegi wax naa turam léegi ad-Dhahabi voilà <laughs> rahimahullahu taala mu ne kantaa kii moom xajaj xajaj ñun moom dañuy jege jeg dañuy ñaan yàlla dañuy jege ngir jege yàlla ci bañ duñ ko bañ bañ duñ ko bañ dañ koy bañ ngir jege yàlla ma moom ne da ngay ràkk ngir jege yàlla na waaw li mu wax nag loolu dëgg la léegi nag am na nit ñoo xam da nga leen di bañ ngir jege yàlla parce que du du seen type seen bopp mais yu yiis yi ñu def lool nga bañ bu ñu soppeeku woon suba nga bëgg leen waaw xajaaj non xajaaj xajaaj xajaaj a garaawal Allahu akbar taa Abdul Malik ibn bi Marwan xam nga xam nga instant Ubaydillah après ñoom bon seen façon yooyu nañ ko bàyyi quoi xajaaj après juste après la def fa ay kàccorte yu mag yoo xam ne moom tamit moo tax ku war a nekk ak Iraq foofu di ray rek moom tamit kii ne sëy naa kii euh, borom siyaru alamin nubala mu ne ñun moom dañuy dañuy dañuy jege ñaan yàlla jege borom bi ci bañ bi nga xam ne moom la ñu bañ xajaaj waaw ndax yées bi nga xam ne moom la yéesoon waaw kon nag ah njàngat la de pour képp koo xamante ne borom bi teg na dara nga jiite ko ci xeet yonent may saab-saab moo xam père de famille comme ni ñu ko waxee bul xeeb dara chef d'entreprise la nga nekk fi mel ni bes wax yaay yow daal ay dictateur bi gars yi boo ñëwee sax ñemeetu ñoo nooy di fër fëri ngay ja jël seeni droit parce que ku nekk fii journal yi nga leen di jël di leen fay lu bon loo xam ne yow la ndékki xam nga ne lii mënoo sax jënd ndékki nga exploité leen ba pare teg ko ci ñoo d'accord parce que te yaa yaa ko a wax lu amul parce que da nga leen a xoj teg leen passé ko tout lu du d'accord lool saa bu ne ñëwee xëy ci buntu entreprise yow sa yaram du daw mukk xalaataloon bu roogoo benn nit mais man sama doom bu bokkoon ci ñu mel nii man ma jóge fi mu war ñëw bo yow nga xalaat loolu une seconde nga xam ne ñii doomu say mbokk lañ doomu ay nit lañ comme yow d'ailleurs ñu bari sax ay jullit lañ comme nga ñëw di leen comme ça des moins que di lekk seen ñax di leen exploiter njaamu bu bees traite négrière waaw yow tubaab bi ngay wax di ko kii naan lii ak lii yow tubaab bi am na sax à certain égard moo la tane que yow l'islam nga yow mais comporté wu comporté wu jaahilul murid wal iyaazu billah kon nag ñu yem noonu ya aslahana Allah